a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajmaciina an-nahwu al-maysuur kon incha allahu taala ñu ñëwaat ci téere bi kon ci jotaay bi weesu gisoon nañu al mufradu wal musanna al mufrad wal ginnaaw bi ñu gisoon al mudaaf ak mudaaf ilayhi al mufrad wal musanna lum al mufrad moo doon singulier benn al musanna mooy ñaar duyal léegi nag waxoon nañ bi ci desoon mooy mbooloo al jamoo tey nag moom lañuy gis bu soobee yàlla insha allah al jamoo moom dañu indil façon ñetti façon jamoo yu existé yoo xamante ne nii am na yeneen mais yii nii moom lañu tànnalagul pour ki nga xamante ne nii day doora tàmbali ci grammaire arabe muy an-nahwu al yi léegi ñetti yooyu ñetti façon pluriel yooyu ci arabe bu ci njëkk bi ci njëkk mooy al jam'ul mudhakkaru saalim aljam'ul mudhakkaru saalimu wala aljam'ul mudhakkaru saalim bi ci tegu mooy aljam'ul muannasu saalim aljam'ul muannasu saalim beneen bi te bi mujj yim ñu indil muy jam'u taksiir jam'u taksiiri wala jam'u taksiir aljamul muzakkar as-saalim bi ci njëkk mooy bi mu njëkk a wax aljamul muzakkar saalim al muzakkaru saalim boobu euh, mooy pluriel bi nga xamante ne nii day ànd ak mooy tur lay doon boo xamante ne nii ndax kii bi ñuy wax jamoo yi nii tur la ñu ngi ci tur ay yi ñëwoon mufrad singulier duel ba pluriel ay tur la ñuy wax comme bu ma nee taajirun taajirun mooy jaaykat commerçant wala ma ne muallimun muallimun mooy maître wala ma ne tilmizun mooy jàng kuy jàng élève jamu aljamu almuzakkaru assaalimu lu muy tekki aljamu mooy pluriel mooy mbooloo lu ñu loo xam ne dañ ko def mbooloo almuzakkaru ba ñu góoral nga xam ne masculin la ñoom ay ma ay masculin lañu mooy ay góor lañ assaalimu yi nga xamante ne nii dañoo moom jamoo boobu mooy mbooloo boobu nga xam ne dañ koo góoral dafa nekk loo xamante ne nii lu mucc la wax jooju nag lim ci jublu mooy ne ñoom dañu neex a defar seen jamo tur yi ndax pour nga defar seen jamo muzakkar saalim pour nga am jamo muzakkar saalim bu waawoon muallimun lan laa ci yokk uuna mualli muallimun damay dindi tanwiinu mun bi ma dindi benn bi mu des mu ma yokk ci waaw buy xëcc mu bi ak benn nuun ma am muallimuuna loolu mooy loolu noonu jam'u muzak al jam'ul muzakkaru saalimu la tudd mooy jamono boo xamante ne nii pluriel boo xam ne bu ma koy def uuna laay utiliser damay fekk mu nom bi ma yokk ci benn waaw buy xëcc li mooy. Euh, leetre bi mujj il faut ñu maas ko damm kon ndax waaw lu ñu maas damm lay xëcc après ma yokk ci na bu ko defee loolu bu ma ko amee comme muallimun muallimuuna loolu mooy jam'un mudhakkarun saalimun loolu mooy bu dee mubtada la mubtada dinañ ko gis ci kanam ci kuur yi insha allah walla mu nekk fa'il bu dee fa'il fa'il moom uuna lay jeexe ndax uuna lool mooy wane ne lii sujet la te bu nekkee sujet moom uuna lay jeexe comme bu ma nee jaa al muallimuuna jaa dikk na al lool li tax ma ne muallimuuna yokk waaw bi ak nuun bi dadi fa'il la mooy sujet la bu doon complément d'objet direct la iina laay yokk mooy yaa laay yokk yaa buy xëcc ak na yooyu laay yokk ngir muallimuuna au lieu ma muallimuuna muallimiina ndax complément d'objet direct la comme bu ma ne woon marartu bil muallimiina mooy romb naa jàngalekat yu góor yi bi boobu moo tax duma wax bil muallimuuna déedéet bil muallimiina kon loolu mooy bu njëkk bi di jam al jam'ul mudhakkaru saalim beneen bi ci tegu léegi nañu topp moom li mu wax comme saa ndax indi na leeral na mbir yi bi ci tegu woon bu ñu topp lancé bi sax ñu jël léegi après door a ñëw moom ci lim def lim bind bi ci tegu mooy aljamul muannasu saalimu boo gisee bee li ko différencier bu njëkk bi aljamu almuzakkaru alors que bii almuannasu almuzakkaru mooy loo xam ne dafa dañ koo góoral góor la almuannasu mooy loo xam ne dañ koo jigéenal bi ci kaw mooy pluriel boo xam ne masculin la bi ci suuf mooy bii nii deuxième bi al jam'ul muannas mooy pluriel boo xam ne féminin la dañ koo jigéenal as-saalimu bi nga xam ne dafa mucc tamit bii it ni ñu koy xamee ni ñu koy defaree mooy nan laay jële benn mot boo xam ne singulier la benn tur bu nekk singulier comme que jigéen lañ wax mooy kon noo tur la boo xam ne day jigéenal comme bu ma ne woon ustaadatun wala muallimatun wala ma ne ma ne usfuratun usfurun boobu góor lay doon wala ma ne ta'iratun ta'iratun comme avion euh, wala ma ne euh, yu mel noon ainsi de suite tur yi nga xamante ni taawilatun yooyu yëpp naka laa jële baat bu mu tur boobu ma def ko mu nekk pluriel boo xam ne dañ koo jigéenal bu ma bëggee def pluriel def ko jële ko ci singulier def ko pluriel bu jigéen lan laay def ci benn yóbbu ko ci mbooloo moo xam ne dafa jamoo muannas saalim alif laay dugal boo xam ne moom laay dugal ci ci lettre bi mujj ci nom bi nga xam ne léegi di koy xëcc comme bu doon ma la jeexee ma ne maa après ma yokk ci ta taa bi ma indi ko nga xam ne soit ma ne aatu wala aati léegi exemple bu ma amoon muallimatun muallimatun mooy jàngalekat bu jigéen léegi moom bu ma ñëwoon bëggoon a indi euh, def ko mu jamu na saalim mooy def ko pluriel boo xam ne féminin lay nekk dama naan muallimatun buñ ma nee par exemple beneen exemple mu'minatun dama naan mu'minatun tun bi nag li tax ma naan mu'minatun mu'allimatun loolu mooy bu dee sujet la comme ni ñu amee woon bi ci kaw bu doon sujet la ñu ne uuna mu'allimuuna bii bu dee sujet la moom danga naan mu'allimatun walla bu dee nag moom complément d'objet direct danga naan mu'allimati mais tamit bu nekkee tamit complément moom ti bi même bu dee euh, xarfu jar nga xam ne moom comme ay fii ala yooyu bu ñu jiitoo yooyu bu ñu nekkee ci kanamu tur yi dañ koy day tax ñu maas ko ci suuf bu boobaa moom bu dee moo ko jiitu ti la ñuy bu dee maf'ulun bihi la tamit nga xam ne maf'ulun bihi mooy complément d'objet rek en général ci ka mooy fatha la doon doon mais bu dee yii nag exceptionnellement moom tii lay doon ti bi du changer moom bu dul tu rek ti lay doon waaw bu dee xarfu jar moo ko jiitu ti loolu moom mën nga koo xam ndax loolu la doon demee mais bu dee complément d'objet direct bul juum def ko muallimata déedéet muallimati ndax loolu kenn du ko wax léegi bi ci mujj muy jamu taksiir jamoo taksiir nag moom façon jamoo la boo xam ne boo génnee ñaar yi ñu gis léegi moom euh, moo gën jafe man xam ndax moom ci dégg yàgg dégg intuition moo lay xamloo ne lii nii mooy jamoom xam nga loolu yombul intuition mooy ci dégg nga koy xamee mooy ne li ñu naan ça ça ça sonne pas euh, ça sonne mal mooy boo déggee yenn yi même boo déggee benn langue ñu wax la benn mot boo xamul wala di ko jéem a changer ni muy ni muy euh, mettre attention li mu lay kiiwee am mel ni day am luy clocher daal naan la affaire bi warula demee nii wax ji warula deme nii yii nag comme loolu la mu ne mu par exemple mooy comme bu ma amoon euh, kitaabun téere boobu bu ma koy def pluriel damay def lan duma wax manuma wax kitaabuuna manuma koo def jamo muzakkar saalim kitaabuuna manuma ko wax mais tamit manuma koo jox ndax kitaab comme ko góor la mooy masculin la lu ñu góoral la kon jamo mu saalim dama koy génne ma ne naa essayé jamo muzakkar saalim kitaabuuna xam nga loolu boo yàggee dégg wala nga xam dara ci arab loolu dasaa son maal kitaabuuna kon nag manu koo nekk léegi jamu taksir nag lay doon bu boobaa kutubun lay wax xam nga loolu c'est pas évident nit ki xam ko noonu mais moo tax mu ne lii par intuition ak dégg dégg dégg gi ngay dégg euh, boo ko déggee ci ngay jële ne est-ce que lii la war a doon wala déedéet wala lan moo war a nekk pluriel am léegi nag ñu ñëw ci li mu bind mu ne aljamu ginnaaw bi ñu gisee almufrad ak almusanna tey ñu war a gis aljamu mu ne aljamu nuqtataani ismun dalla ala thalathatin fa akthara aljamu ismun dalla ala thalathatin fa akthara wala fa akthar mu ne pluriel mbooloo ismun tur lay doon boo xam ne dal la ala day tegtale lan lay tegtal thalathatin loo xam ne ñett la mooy ñoo xam ne ñett il faut bu dee tur ay nit lañu il faut ñu man ñett ngir ñu ne lii pluriel la bu dee ay chose la comme ay ay table ma ne taawilatun par exemple bala maa mën a am pluriel il faut taabal yi mat ñett ngir ma mën a am pluriel ndax bu dee benn mufrad la bu dee ñaar musanna la léegi pour mu nekk nag pluriel il faut mu mat ñett jëm kaw moo tax mu ne tur la boo xam ne dal la ala salasatin fa aksar ismun dal la ala salasatin fa aksar loolu mooy définition al jamo pluriel léegi nag mu indil ñu ñetti façon jamo yi ñu waxoon ne moom la ñu tànnal am na yeneen ay muntahal jumu yooyu euh, mais yooyu taxul ñuy wax ñun nañ yem ci yii nii ak yeneen ak yeneen mais ñun ñett yi moo ñu intéressé te daanaka sax ñoom ñoo ëpp yu bari yi ngay gis ci yii lay jóge bi ci njëkk mu ne aljam'ul mudhakkaru saalimu yusaawu bi ziyaadati waaw wa nuun aw yaa wa nuun aljam'ul mudhakkaru saalimu yusaagu bi ziyaadati bu la neexee nga ne uuna aw iina bu la neexee nga waxe ko noonu mooy aljam'ul mudhakkaru saalim pluriel bi nga xam ne dañ koo góoral te mu mucc mooy bi nga xam ne moom neex naa defar mu ne yusaagu bi ziyaadati uuna mooy niñ koy tëgge pour nga defar ko jële benn loo xam ne singulier la wala duel benn tur yoo xam ne ñaar la wala ñett wala benn bopp nga bëggu koo def mbooloo mu ne danga ci yokk ca ca jeexital ba uuna wala iina uuna mooy bu dee sujet la iina mooy bu dee complément d'objet direct la mu ne mu def benn tableau mu ne marfu' tableau bi colonne lii la marfu' mansub majruur marfu' mooy bi nga xamante ne nii jam'u muzakkar saalim bi pluriel boobu noonu nga bëgg a ngay nga xam ne na wala iina nga ci yokk marfu' mooy bu dee dañ ko rafaa mooy maska lonku la bu dee maska la bu boobaa ma lii remplacer maska lonku bi mooy uur na bi na bi mooy wane ni lii damma la këne kii pluri kii la bokk sujet la au lieu bu doon singulier la moo jaa al muallimu laay wax mais bu dee pluriel dama naan jaa al muallimuuna waaw boobu ma yokk ci uuna boobu moom mooy wan ne lii sujet la moo tax moom uuna ngay yokk ci kaa bu dee nag mansuub nga xam ne complément d'objet direct la dama naan comme ra'aytul muallimiina te duma wax ra'aytul muallimuuna ndax muallimuuna pour mu nekk muallimuuna il faut mu nekk sujet bu nekkee nag mansuub nga xam ne mooy complement d'objet direct bu dee complément d'objet direct moom iina lay nekk bu mais tamit majruur mooy boo xam ne xarfu jar da koo jiitu comme ala ila min yooyu bu ñu ko jiitoo jiitu tur bi tur bi nga xam ne pluriel la moom jamu muzakkar saalim la boobu moom moo bi ñu jógee léegi du changer iina lay doon moo tax mu ne exemple sallamtu ala al muallimiina sallamtu ala nuyu naa almuallimiina jàngalekat yu góor yi nga gis bu dee marfuu dama naan jaa almuallimuuna muuna wuuna boobu bu dee mansuub muy complément d'objet direct la ñu war koo maas nasab bu boobaa lii remplacer loolu mooy ra comme exemple bi mu joxe ra'aytul muallimiina mooy iina boobu bu dee majruur la nga xam ne jar la ci kasra laa ko war a maas dama sallamtu exemple sallamtu alal mualli miina iina boobu léegi mu ne yujma'u hadha al jam'a yujma'u hadha al jam'a a'lamu wa awsaafuhum yujma'u hadha al jam'a a'lamu dhukuuri al uqala'i wa awsaafuhum mu ne yujma'u yi nga xamante ne nag moom lañuy def ñooy dajale presque jamono yii nii fi nga koy fekk mooy alaamu zukuri tur yi nga xam ne turu góor la comme bu ma nee muhammadun rashidun saalimun comme yu mel noonu mu ne ñooñu tur yooyu nga loolu lañ naan alam tur alam ci di nañ ko gis mooy comme tur yooyu nga xam ne pronom perso pronom kii boog maanaam euh, mooy le pronom wu prénom voilà prénom comme buñ ne kii Muusa loolu alam la ismu alam la mu ne nag jamono yi fi nga koy fekk ñi nga xam ne ñoom lañuy defar jamoo yi mooy alamu zukuri ñoom mooy tur yi nga xam ne comme alam Ibrahim Muusa loolu alam la mu ne tur yu mel noon comme Salim Rachid Rachid Alim muallim yooyu muallim sax ay euh, saalim xaar yi yu mel noonu nga xam ne mooy nit ñuy tudd noonu ñoom te nga xam ne dañuy am xel mooy nga xam ne nit ñi nga xam ne góor lañuy doon te ak wa aw saafoom ak tamit yi nga xam ne dañoo mel ni ñoom léegi ñu ñëw ci deuxième bi muy al jam'ul muannathus saalim pluriel bi nga xam ne dañ koo jigéenal te mu mucc mooy yus mu ne yusaaru bi ziyaadati aati wala aatu mu ne aljamu pluriel bi nga xam ne nag mbooloo mi nga xam dañ koo jigéenal boobu niñ koy tëgge niñ koy defare moom dañ ciy yokk ci jeexitalu tur bi nga xam ne singulier la woon bu nekkee benn dañ ci yokk alif buy xëcc lettre bu mujj bi araf bu mujj bi yokk ci tu wala ti mu ne bu dee nag sujet la exemple dangay ngay am jaatil muallimaatu nga xam ne loolu marfon la tu marfon muallimaatu jaatil muallimaatu loolu mooy bu dee marfon aatu ngay am bu dee mansuub mooy loo xam ne par exemple mansuub lañ koy maase mooy bu dee complément d'objet direct comme ma ne ra'aytul muallimaati gis naa jàngalekat yu jigéen yi bële mooy guy bi ci kaw jaa atil muallimaat yi mooy jaa at dikk na al muallimaat yi jàngalekat yu jigéen yi bii nag raaytu séen naa gis naa al muallimaat yi te waxuma comme jaa al jaa atil ndax boobu sujet na moo jëf-jëf ji alors que fii jëf ji ci kawam la dal kan lañ gis al muallim boobu duma al muallimaata comme ni ñu xamoon na fu mu leen bii boobu muallimaati ngay wax ci kaawu majruur nga xam ne benn ci xarfu jar yi min ilaa et cetera dañu ko jiitu dañoo nekk ci kanamam tamit ti ngay wax comme sallamtu alal muallima ti ngay wax kon nga gis ne amul benn ci yii yoo xam ne ta lañ koy maas amul sallamtu alal muallimati ra'aytul muallimati loolu mooy li jëm ci jam'ul muzakkar al jam'ul muannas boog as-salim bii mujj muy jam'u taksir jamu taksiir mu ne yu'rafu bis samaa'i moom ni ñu koy xame mooy ci dégg ak déggin la laaj da mooy il faut ki nga xam ne yàgg naa xam langue bi wala mu yàgg dégg nga xam ne li ñu naan saa son mal yow boo waxee ñu xam ne wax jii nga wax dafa dëng même buñ xamagul lu muy tekki dañ naan noonoo war da demee nii mu ngi mel ni xoola buñ ma ne woon ñu jox ma benn euh, non benn tur ci arab ustazun loolu noo la mooy jàngalekat léegi ñu ne ma def ko pluriel ma dégg benn waay wala ma dégg benn waay na ustazuna xam nga mun ne ustazuna loolu saa son mal di nga ne mais na loolu moom jubul waaw kay liñ naan jubul ci noonu lañ koy xam par intuition la ak yàgg tamit di déglu di di di dégg langue bi ba xam ne lii moo ci jub ak lii jubul même bu dee amaguma benn règle damay xam ne lii mën da demee noonu ci noonu la ñuy xamee jamoot taksir mu ne exemple darsul mooy leçon am am mbind am mbind la ko wolof di wax euh, euh, sàkkukatu xam-xam yi jël nañu mbind tey ca daara ja mooy jël nañ benn leçon wala suñu mbindum tey mooy nàngam mooy suñu dars ak darsul yow mi mooy njàngaleem mbindum tey mi mooy leçon pluriel am duruus la duruus comme li ñu naan buñ tegee xasida yi naan nañ leen ay ca ñu duruus loolu yi la jóge duruus mooy pluriel mooy les leçons ay mbind wala ay bind euh, beneen exemple sanamun sanamun mooy xërëm yi satu ñuy jaamoo wala garab yeeg yooyu ñépp sanamun pluriel am par exemple pour war na ne yii amul règle buñ naan la lii mooy règle bi mooy par intuition par dégg-dégg rek nga koy mane ak yàgg confronté ak langue bi ak loolu am ci génn miin sanamun pluriel am doo wax sanamuna doo wax sanamaatum déedéet loolu sax da ngay xam ne day xaw a difficile ci dégg danga naan asnaamun asnaamun mooy ay xërëm beneen exemple kitaabun waxoon nañ ko sànq kitaabun exemple am non non pluriel am kutubun la kitaabun benn téere kutubun ay téere doo wax kitaabuna wala kitaabaatun déedéet kutubun beneen exemple masjidun yii yépp ay jamu taksir la darasun durusun sanamun asnaamun kitaabun kutubun benn bi ci mujj masjidun mooy fi ñuy sujoote mooy jàkka fi ñuy jullee masaajidu ay jàkka waxuñu masjiduuna wala masjidaatun xam nga waxuñu masaajidu wa anna al masaajida lillaahi falaa tad'u ma'a allaahi ahadaa wa anna dëgg-dëgg almasaajida jàkka yi de lillaahi ñeen la suñu boroom falaata tad'u kon de bu leen woo bu leen jaamu ma allaahi di booleeg suñu boroom ab ahadan kenn ku leen jaamu di bokkaale yàlla ak keneen kon loolu mooy li nga xam ne moo jëmoon kon ci kuuru aljamoo léegi mu des tamaariin exercice yi exercice yi tey quatre façons exercice la bu njëkk bi mu ne ij'al ma lawnuhu ahmaru musanna summa jaman ij'al defal transformel ma li nga xam ne lawnuhu couleuram ahmaru dafa xonq musanna def ko mooy ay singulier day bind ay phrase yoo xam ne mot bi benn non bi nom bi tur bi benn lay nekk singulier léegi nag mu ne nga def ko duel ñaar après boo ko defee duel après ci kanam nga def nga jëlaat même phrase boobu non même mot boobu man nga sax ba a recopier waat mot bi ci euh, phrase yi mais nga jël tur yi mooy non boobu nga def ko da koy def musanna bu pare nga def ko jamaa yépp nag yi muy joxe nii yépp mufrad la mooy benn la singulier la yaa koy def duel muy ñaar après nga door koo defaat nga dollu defaat ko jamaa muy pluriel mu ne bu njëkk bi xaraja al muallimu xaraja génn na al muallimu li xonq mooy li nga war a def duel door koo def pluriel mooy al muallimu bi ci tegu ra'aytul muallima raaytu gis naa almuallima jàngalekat bu góor bi xaraja génn na bu njëkk bi almuallimu jàngalekat bu góor bi bu mujj bi nadartu ilal muallimi nadartu gis naa xool naa jëme ilal muallimi ci jàngalekat bi nga xamante ne nii bu góor la kon muallim fii nga gis ne bu njëkk bi marfon la al xarajal muallim moo jëf-jëf su sujet la bii tegu complément d'objet direct gis naa kan laa gis ra'aytul muallima bi ci njëkk bi ci te mujj nazartu ilal muallimi majrurun bi ilaa la mooy ilaa moo tax ñu maase ko ci suuf mi yooyu nag ngay def musanna bu ci nekk muallimi bu ci nekk waxuñ nga jël ko rek moom def ko mu jeex déedéet bu ci nekk da koy def après nga door koo def jamo def ko bi ginnaaw bi nga ko defee musanna duel beneen phrase bi ba léegi ci exercice o xarajatil muallimatu xarajati génn na mooy yim wax ci kaw lay waxaat mais day muallim da koy jigéenal ndax muallim mooy jàngalekat bu góor bi al muallimatu mooy jàngalekat bu jigéen mu ne xarajatil muallimatu xarajati génn na xarajat la woon al muallimu léegi lool day difficile ñaari sukkoon du daje ci arab dañuy dindi bi njëkk mas ko kasra moo doon ne xarajatil muallimatu al muallimatu ngay def ñaar après door koo def mbooloo mooy duel après nga def ko jama mosanna après jama ra'aytul muallimata mooy bi ci tegu gis naa jàngalekat bu jigéen bi boobu it al muallimata ngay def noonu duel après jama nadartu ilal muallimati al muallimati fii moom ngay jël nga def ko ñaar après nga def ko mbooloo beneen xeetu exercice mu ne ij'alil kalimatil atiyata jam'an ijaal defal al kalimaatil aatiyata gis nga gis nga fii ijaalil kalimaati boo naroona a juum tam nga ne al ndax ti bi moo lay nax ci kalimaati alors que ijaal defal lan laay def al kalimaati kon complément d'objet direct la dif ji dafa dal ci kawam kalimaata ndax al kenn du ko wax ci arab ci yoon fatxa la woon mais fatxa ci jamoo muzakkar mu annas saalim yiñ gisoon sànq kalimaat bi ci la woon ci la kalimatun kalimatun moom bu dee boobu nasab bi moom ti lañ koy maas kenn du ko maas fatha moo tax al kalimatil ta pa atiya ti ndax naat la léegi jamaan mun a jëlal baat yii di ñëw yii ma lay indil baat yii di ñëw nii defal ma leen pluriel ñoom ñépp bi ci njëkk sanamun xërëm musaafirun mooy aji tukkikat voyageur musaafirun bu njëkk bi sanamun bi ci tegu musaafirun bi ci tegu niyatun mooy yéene intention niyatun yi yépp def leen pluriel waladun mooy doom misriyun mooy ku dëkk kojug misra ku dëkk Égypte baqaratun mooy aw nag wu jigéen rasulun mooy ndaw koo xam ne dañ koo yónni nabiyun mooy ku ñu soloo baytun rasulun nabiyun waa ah, jarul teqantal sax waaye daal rasulun mooy ku ñu yónni comme bu ma nee arsaltu ilayka rasulan yow yónni naa ci yow benn ndaw xat jaa aka dikkal na la nga ne ma noo gisuma ko ah mu ne ma ne yónni naa ci yaw benn émissaire benn nit benn waay benn ndaw yónni naa ci yaw ndaw buñ ne mais yow doo dem seeti kër seeti ki feebar ma ne si arsaltu ilayhi euh, rasulan yónni naa ci moom ndaw rasul mooy ku ma yónni rek nabiyun mooy ku ñu soloo mooy dañ ko yónni baytun mooy kër yii yépp pluriel nga leen di def rajulun mooy lan mooy koo xamante ne ni ab góor la ne machin rajulun benn góor rajulun mooy benn waay non non yii yépp nag def leen pluriel beneen façon exercice mu ne udbut xarakatama lawnuhu ahmaru léegi maasal ma li nga xamante ne nii ñoom dafa nekk en rouge maasal ma ko moom yi nag maa ngi di ko liir duma duma ko liir bu ma juumul yow yaa koy maas yow yaay maas bu ma leena bu ma la waxee araf bi rek mooy boobu nga war a maas xalaqallaa xalaqallaa xalaqa bind na allah mooy après haa bi ñëw haa boobu nga war maas nan nga koy maase mooy yàlla subhaanahu wa al i al insa après nuun ñëw al insa nuun ñëw nuun na nuun bi mooy nit yàlla bind na nit wal jin wal jin wal ji après nuun bu am shadda ñëw mooy yow léegi nuun bi am shadda yow yaay xool nan nga koy maase mooy yàlla bind na xalaqallaa après haa bi ñëw al insa nuun ñëw nuun yi tamit yaa koy wal après nuun bu am shadda ñëw yaay maas haa ci allah yaa koy maas al insa nuun boobu yaa koy maas al ji nuun boobu yaa koy maas bi am shadda beneen bi yu'minul musli yu'minu day gëm ndax bëre bu jëkk bi mooy yàlla bind na nit ak jinne la jinne nit ak jinne la lay tekki bii nii mu ne yu'minul musli après miim ñëw yu'minu day gëm al musli jullit bi miim ñëw miim boobu yaa koy maas billaa après haa ñëw mooy billaa haa ñëw haa boobu yaa koy maas mooy jullit bi day gëm yàlla wal malaa'ika wal malaa'ika taa ñëw taa boobu tamit yaa koy maas day gëm yàlla ak malaaka yi taa bi nekk ci malaa'ika taa boobu topp ci kabi topp ci kaaf bi yow yaay xool noo koy maas wal kutu après baa ñëw baa boobu tamit yaa koy maas mooy day taqaloo kutu ak téere yi lay tekki war rusu après laam bi ñëw taqaloo tamit ak su bi war rusu laam bi ñëw yaa koy maas tamit wal yaw miim bi ñëw miim bi tamit yaa koy maas alqiyaama taa ñëw après miim bi ma boobu yow yaay maas yooyu mooy ne lim la wax da ne jullit bi day gëm yàlla gëm malaaka yi yàlla subhaanahu wa taala gëm malaaka yi aleyhimu wa gëm téere yi gëm yonent yi aleyhimu wassalaam waaye gëm yowmal qiyaam yu'minul musli miim ñëw billaa haa ñëw yooyu yëpp manaan haa ñëw miim ñëw yooyu ngay maas wal malaa'ika taa ñëw yooyu dem na nga koy wal kutu baa ñëw boobu da nga koy maas war laam ñëw da koy maas wal yow miim ñëw da koy maas alqiyaama taa ñëw da maas taa boobu tamit dernier exercice série d'exercices rakkib jumlatan bil kalimatil atiyati mu ne rakkib formel jumlatan benn phrase bil kalimati utiliser baat yi al atiyati yii di dikk mooy ne da ngay baat yi da koo tas comme bu ma jëloon Moodu va à l'école ma jël école teg ci kanam jël a teg après école jël Moodu teg fële après na la nag léegi ru recomposer l'affaire boole leen jubal leen yi nga xam ne noonu lañ ko war a waxe comme Moodu va à l'école école moo jiitu est-ce que noonu nga ma koy bàyyil doo ma ko bàyyil da ngay jël Moodu ma mujj def ko ci kanam jël va teg fii jël a teg door a jël l'école comme loolu la lay wax mu ne rakkib kon jumlatan formel phrase bi nga defaraat ko tariqi mooy yoon mooy baat bu njëkk bi bi ci tegu alxayri mooy ak mbaax mooy mbaax lu baax bon aljannati mooy aljana annabiyuuna mooy yonent yi aleyhimussalaam arshada mooy guidé na orienté orienté boobu plutôt orienté mooy arshada wa mooy e ak arshada mooy gindi tegtal tegtal walla tegtale wa mooy e ilaa mooy jëme ci a vers jëme ci mbir kon baat yii la nga xam ne benn phrase la ci yoon lii mais dañ koo jaxase yow yaa koy teg tariqi moo bu njëkk bi alxayri tegu ci aljannati tegu ci annabiyuuna tegu ci arshada tegu ci wa tegu ci ilaa tegu ci loolu kon mooy exercice yi pour bii di ñëw insha allahu taala léegi ñu dugg ci beneen cours muy al maf'ul fiihi mooy dix-huitième ci téere bi ni mu ko tërale ayyadahallahu moom ndaw si def téere bi nekk fii nii ci Paris alba euh, ansimatu faransa Paris yal na ko yàlla fay moom dix-huitième cours bi mooy al maf'ul foog naa waxoon naa leen ni mu tudd mooy ki nga xam ne moom moo taalif téere bi ummu yaay yaayug dal sakiina xam na ñoom doom ndax baay ji tamit muy abu sakina mooy boroom këram yàlla na leen yàlla taxaw waay waaw bii bi bii famille waay ummu sakina te moom tubaab la boo xamante ni dafa dafa lan dafa tuut dugg ci diina ji man lii lépp ci langue bi pour wan la ne mbir mi seet pas loo xam ne dañ naan boo juddul nekk arab la doo ko man eh, moom yi la xam te mu ngi nii xam mbir mi ba bind ci téere nii nga xam ne maasha allah maasha allah maasha yàlla leen yàlla fay ak képp koo xamante ni tamit yaa ngi wur cours yi te tamit yàlla def tamit objectif bi nga xam ne mooy xam suñu diine xam texte yi nga xam ne moom lañu fi sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bàyyee nga xam ne moom lañu fi suñu boroom xam-xam yi bàyyee muy lekk boo xam ne amuñu droit amuñu droit bàyyi ko mu naax saay ginnaaw bi ñun biñ ko xamee ba pare ba jëfe ko transmettre ko yeneen génération yoon nañu ci yàlla jàpp jàppale kon moom mu def dix-huitième cours ñun nag weesu nañ ci cours yi ñu jël ëpp na dix mais ci téere bi ni nga ko toftale tey dix-huitième bi mooy al fii fihi ana lool mooy lan mu ne al fii fihi nuqtataani Euh, maf'ul fiihi pour ma di tax mu ngi ñëw ci définition garaawul sax jarul ma dama bëggoon def benn résumé mais jarul mu ne al maf'ul fiihi nuqtataan yi gis nga doon nañ gis maf'ulun al maf'ul bihi gisoon nañu ko <laughs> nga gis bihi la woon foofu mais fii lan la fii al maf'ul fiihi fiihi de bihi comme ba ñu gisoon al maf'ul bihi mooy complément d'objet direct mooy ci kaw ki nga xam ne ci moom la jëf ji dal maf'ulu fiihi nag mooy jëf ji jamono ji mu xewe walla bërëb bi mu xewe fiihi ci biir mooy ci biir jamono ji mu xewe wala ci biir bërëb bi mu xewe loolu mooy al maf'ulu bihi jëf joojee jamono ji mu xew nga xam ne day tegtale jamono ji mu xewe wala ji jëf ji xewe wala bërëb bi nga xam ne fa la jëf ji xewe loolu mooy am maf'ul fiihi mu ne kon al maf'ul fiihi nuqtataani day définir day joxe la lay tekki taarif ismun mansuubun yuzkaru li bayaani zamaani wuqu'il fi'li aw makaanihi mu ne al maf'ul fiihi nuqtataani ismun mansuubun yuzkaru li aw makaanihi mooy lan mu ne al fii al fii mu ne ismun tur lay doon mansuubun boo xam ne fatxa lañ koy maas mooy lay nekk lu ñu nasab karu dañ koy tudd li bayaani ngir leeral zamani wuqu'il fi'li jamono ji nga xamante ne nii moment bi nga xamante ne nii ci la action bi xewe comme bu ma nee rey na sàcc bi ray na ndaw si guddi guddi googu loolu lañ naan li ma ne guddi wala yonent bi sallallahu alayhi euh, rañaan na guddi loolu laylan googu may wax loolu mooy maf'ulun fiihi bi mooy rañaan gi kañ la xew guddi mooy ne moom day tegtal tur la comme laylu tur la dañ koy tudd ngir leeral waxtu wi nga xamante ni moment bi nga xamante ni ci la action bi muy rañaan gi xewe exemple bu dee rañaan gi lañ jël bu dee bandi bi rey waa ji mooy waa ji mu rey kañ la ko rey ñu ne guddi wala suba est-ce que moom day tegtale rek dañ koy tudd rek ngir mu wane loo xamante ni jamono ji jëf ji xewe mu ne déedéet aw makaani yi walla mais tamit aw bi day tekki wa mooy ne tamit dañ koy tudd ngir mu wane ngir mu leeral bërëb bi nga xamante ne endroit bi nga xamante ne nii ci la action bi amee jëf ji fi mu amee léegi yooyu nag ñu ngi leen gën a xame bu dee jamono ji li jëm ci nga xam ne jamono ji nga xam ne ci la mbir mi xew muy moment bi moom lañu gën a xame ndax maf'ulun fii boo nee zarfu zamaan ak zarfu makaan benn la ñaar yooyu ngay boole moo nekk maf'ulun fii ak zarfu zamaan zarfu zamaan bokk zarfu zamaan ak zarfu makaan dañuy wax tamit ak zarfu lil zamaani wala ak zarfu lil makaani loolu tamit dañ ko wala zarfu zamaan ak zarfu makaan tamit dañu koy waxe noonu zarfu mu def benn astérisque ngir wane lan lay tekki mu ne ak zarfu ismun yadullu ala zamaanin aw makaanin ak zarfu mu ne tur lay doon li muy tekki lan lay wax nii day tegtal tur la boo xam ne day tegtale bërëb jamono mooy moment walla place loolu mooy zarf ci français mu def entre parenthèses contenant contenant lay tekki léegi maf'ulun fihi kon mooy lan mooy zarfu zaman wala darfu makaan wala nga ne ak zarfu li zaman wala ak zarfu mooy taa taa boo xam ne dafa am tomb ak zarfu ak zarfu li zamani wa zarfu lil makaani ak zarfu li yi mooy bu dee tur bi day tegtale loo xamante ni jamono ji nga xam ne ci la action bi xewe boobu loolu lañ naan zarfu zamaan mooy maf'ulun fiihi rek bu dee day tegtale bërëb bi mu xewe loolu lañu naan bi action bi xewe muy jëf ji boobu la loolu lañ naan zarfu léegi mu ne la az-zarfu li wax naa la dañuy wax tamit zarfu zamaan mu ne bu boobaa nee na la tur la boo xam ne day indiquer benn jamono wala lieu lieu wala jamono li nga xam ne fa la action xewe mu ne par exemple xoolal ak zarfu li bu dee yi nga xam ne ay zarfu zamaan lañ ay tur la yoo xam ne dañuy tegtale lii maf'ulun fihi la dañuy tegtale jamono jii la affaire bi xew lu mën a xew loo mën a phrase boo mën a mu ne boo mën a euh, créer composer mu ne zarfu li zamaan xoola ay kiiwa gi mu lay jox tur yi nga xam ne yenn tur yoo xam ne zarfu zamaan la mu ne xiina xiina mooy ba ba nga xamante ne nii bu ma nee jaa anil muallimu xiina qumtu lis salaati bu ma nee jàngalekat bi dikkal na ma damaa dikkal xiina qum aqu xiina jamono ja nga xamante ne nii mooy jamono xiina mu ngi jóge ci xaan alxaan wal xiin loolu nga xam ne euh, day tekki day tekki léegi ja mooy jamono ja nga xam ne ma ne kon maître bi de dikkal na ma jamono ja may jóge ngir julli ji ataanil mudarrisu xiina qumtu ila salaati jàngalekat bi de dikkal na ma ba ma jógee ngir julli ji xii na mooy lorsque baada baadu baadu tamit lii zarfu zamaan la moo yii nii yëpp ay ay ay ay temps na xam nga lorsque loolu manuma ne lorsque mu ngi ci néeg bi moo lorsque mu ngi biir Paris xam nga loolu manuma ko wax lorsque mooy temps baadu tamit mooy bu ma nee après xam nga après ma ne après mu ngi charpen loolu manuma ko wax après mooy temps lay de bu ma nee eh, euh, doo ñëw kii ma ne la après non dañuy waxtaan xaa après après voilà loolu temps la bu ma nee léegi yooyu yëpp baadu bu ma nee azhabu ila markazil baridi ba'da salati subhi damay dem dinaa dem adhabu dinaa dem ila markazil baridi ci poste bi ba'da ginnaaw salaati subhi ginnaaw julli fajar kon lool mooy ba'da ginnaaw mooy après loolu taala am na beneen qabla wala qablu xab la euh, mooy avant ba'da mooy après qabla mooy avant bu ma nee Uh, jaa'anii muhammadun wa idrisun uh, qabla ghurubi shamsi léeg-léeg nag dañ koy def tasghir naan qubayla ghurubi shamsi qubayla mooy damay diminutif affaire bi duñ ko wàññi tasghir qubayla qabla la woon mais nañ bàyyi lool ndax day compliqué qabla tulu'il fajr jaa anii dikkal na ma muhammadun muhammad wa idrisun ak idris qabla laata le tulu'il fajri fajar gi di di di xar mooy qabla kon loolu lii la ñoom ma euh, temps lay indiqué beneen exemple boo xam ne ci darfu zamaan yi mu nga xam ne maf'ulun fiihi mooy maa ànd ak maa xam nga loo tamit manuma ne fii maa avec fii la féete déedéet léegi mu joxe exemple yoo xam ne ci yim wax sànq mu ne rajantu qabla ghurubi shams rajantu dellu naa qabla laata ghurubi shamsi jant bi di so mooy avant coucher du soleil dellu naa xabla boobu maf'ulun fiihi la bu la neexee moom moom maf'ulun am na euh, yenn ñi nag pour bañ a dugg ci complication nga xam ne comme buñ la joxee na la analyser ma nga xam ne yow xaw ma maf'ulun fihi daal xam naa ne fu zamaan maf'ulun fii la moom da zarfu makaan tamit maf'ulun fihi la ñaar yooyu bu ci nekk lañ naan fii fihi léeg-léeg boo ko xamul walla ñu ne la analyser li gën a yomb mooy au lieu ma naan la ay fu zamaan di ko jaawalee euh, ndeke makaan la woon boo xam ne lié la ndekete yoo temps la woon man ma jàpp ne lié la pour simplifier am na ñoo xam ne ngir ngir tamit génn ci dañ naan rek maf'ulun fihi buñ koy analyser nga xam ne kenn du leen man ne li ngeen wax du noonu ndax maf'ulun fihi am mooy moom moom moo général alors que kii yi dafa particulier mooy euh, nu mu tudd euh, euh, zarfu zaman ak fu makaan ñoom dañu particulier ndax euh, fu zamaan moom il faut li ngay wax boo nee qabla zarfu zamaan la mooy ne soit da ngaa wax noonu li nga wax noonu la wala du noonu alors que boo ne woon euh, maf'ulun fihi c'est sûr que li nga wax noonu la nga ñëw boo xam ne tamit endroit lay te lay nga ne maf'ulun fihi li nga wax noonu la mooy yow nekkatoo ci doo amati dut wala mbir yi nga naan é baa man juumam boo ne maf'ulun fihi rek jeex na mu ne kon exemple rajantu dellu naa qabla laata ghurubi shamsi jant bi di so beneen eh, mu ne exemple yoo xamante ne nii comme ma yawma ma tamit ay exemple la ci yoo xamante ne ci zarfu zamaan la mooy yi nga xam ne temps lay tekki lay indiquer yawma mooy jour saa mooy heure diir ab temps layla laylatun mooy guddi bu ma nee jaa ani bu ma nee eh, zurtu zamili ibrahim fii layla fii laylati saadisati ainsi de suite man dem naa ziyaare ji seeti naa rendre naa visite sama xarit ibrahim ci sixième jour bi sixième nuit bi boobu mooy nuit loolu day teg zarfu zaman mooy ne lool lii lii temps la sanatun tamit yooyu tamit ci zarfu zarfu zaman yi la bokk mu ne exemple saafartu laylan saafartu tukki naa laylan laylan zarfu li zamaan la ak zarfu li zamaan léegi kon gis nañ zarfu zamaan léegi mu des beneen bi ak zarfu li makaan ñu koy wax tamit zarfu makaan mooy bi nga xamante ni contenant bi nga xam ne moom day indiquer day junju bërëb bërëb bi jëf ji xewe mu ne exemple amaama mooy ci kanam xam nga amaama moom lool mooy lieu la bu ma nee ay ma ñëw ci benn mbooloo ma ne ay na ay ay ay na Isa ñu ne ma Isa amaamal baabi Isa mu ngi ci kanamu bunt bi mooy amaama foofu manuma koo ne neen mooy Isa Isa amaama mu ngi ci kanam kanamu lan kon amaama moom lan la kooku zarf moom lii la mooy endroit la mooy bërëb la ci kanam xalfa mooy ci ginnaaw bu ma ay ayna huwa ma ne xalfal qawmi mu ngi ci ginnaaw nit ñi comme ñuy voyage yi di dox ma ne waa ana diw moom ma ne xalfal qawmi moom mu nga ca ginnaaw nit ñi moom ak seegul mu ngi seen seeni tànk taxta mooy ci suuf taxta tamit ci suuf loolu tamit lieu la mooy du temps mooy bu ma nee ci suufu taabal ji loolu fii laa wax waxuma feneen waxuma feneen foo xam ne taabal nekku fa waaye maa tamit ba léegi tamit ci la ndax ma moom day mën a jël ñaar yëpp mën na nekk euh, zarfu samaan comme mën na nekk zarfu makaan tamit léegi mun a exemple aljannatu taxta aqdaamil ummahaati aljannatu àjjana taxta mu ngi ci ronu aqdaami ndëggu tànk al ummahaati yaayu jigéen yi lii nag taxta bii taxta moom zarf lil makaan la mooy taxta ci suuf ndëggu tànk euh, jigéen yi yaay yi léegi lii nag dañ naan xadiis la mais en tout cas am na xadis bu am sens bii mais du ci terme comme ka jóge woon yaman ñëw ne day jihaad si mu ne ko ndax euh, sa yaay mu ngi dund yonent bi sallallahu ne ko ndax sa yaay ngi dund mu ne ko waaw mu ne ko ilzam qadamayha fa innal jannata sam ilzam qadamayha fa innal jannata sam ilzam mu ne taqool qadamayha sa ñaari dëggu tànku yaay ya nga bàyyi yaman ñëw ba ci man di jihaad si ne dangaa bëgg a jihaad fa na ndax dëgg-dëgg aljannata ajjana ji la jël yi tax nga jóge yaman ba ci man fii madinatul munawwara ala saakin afdal salaatu wassalaam bëgg a jihaad de ajjana jooju la tax a jóg xamal ne mu nga ci sa suufi dëgg tànku yaay kon loolu loolu mooy xadiis man bi ma xam lii nag moom lu siiw la lii moom moom la nit ñi di wax aljannatu tax tax daami lu maat naan xadis la mais amaana bële la woon mais daal bu dee sens bi moom sens bi ñoo ko daanaka ñoo ko bokkule mais ci terme yii moom xamuma ko xadis neew ma nag nekk ko mooy man xaw ma ko li ma xam daal mooy li nga xamante ne nii moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax yaman yi boobu nga xam ne dafa jógee yaman ne woon day jihaad mu ne ko ahayun wala ahayatun waali wa ahayun waali da waali eh, daaka ba non beneen ndax ñaar la dafa am koo xam dafa ñëw ñu laaj mu ne ko demal ci ñoom beneen bi dafa ñëw ñu laaj mu laaj ko ndax sa benn ci waajur ñu ngi dund mu ne ko waaw sama yaay mu ngi dund mu ne ko kon ilzam qadamayha fa innal jannata samma samm mooy foo mooy la alxuraan ne fa ida wa ida ra'ayta samma ra'ayta boo xoolee wa ida boo sànnee sa bët samma foo fële ca biir àjjana ra'ayta hey way di nga gis mulkan kabiran na'iman wa mulkan kabiran xéewal ak ndaataa tëllëx koo xam ne te kenn xamul fu mu toll yéeme na kon taxta moo ñu ci amaloon solo mooy taxta ci zarfu li makaan yi la zarfu li makaan wala zarfu makaan yooyu yëpp zarfu zamaan ak zarfu makaan nag bu ci nekk man nga ne maf'ulun fiihi boo leen booleen man nga ne maf'ulun fiihi mu ne intabih nota bene laa yasixu du wér manoo wax lii mu la bëgg a wax sallaytul masjida julli naa jàkka ji loolu doo ko wax ndax mu mutaaddi lay doon dii mooy loo xam ne day jalgati mooy manumaa ñëw rek euh, sallaytul masjida julli naa jàkka ji julli naa ci jàkka ji bu dee ci mu ne la laa yasixu du wër nga ne sallaytul masjida manoo wax loolu mais bal li ngay wax li fi nekk kay li nga mën a wax mooy sallaytu fil masjidi julli naa ci jàkka ji nga xam ne loolu kon day nekk lan euh, fil masjidi loolu phrase boobu dafa nekk palaasu lan zarfu moom zarfu lan fii fihi zarfu makaan mooy fi nga xam ne bërëb bi nga xam ne ci la xew bi xew-xew bi action bi xew muy julli ji kon lim la wax fii mooy manoo ne sallaytul masjida mais da nga naan sallaytu fil masjidi doo ne sallaytu julli naa al masjida jàkka ji danga naan bal li nga wax mooy sallaytu julli naa fil masjidi ci jàkka ji mu ne fa zarfu lil makaanil mahduudi laa yunsabu bal yu jarru bi fii mu ne lil makaani contenu bi nga xam contenant bi nga xam ne moom day tegtale bërëb al mahduudi bi nga xam ne dañ ko limité comme jàkka xam nga jàkka bu ñu nee fii mooy jàkka mooy c'est c'est un lieu bien délimité laa yun sabu kenn du ñëw rek def ko nasab mooy def ko mafulun bii comme sallaytul masjida mais bal li fi nekk yu jar bi fii dañ koy dañ ciy dugal fii après nga xam ne kasra lañ koy ma di masjidi au lieu de sallaytul masjida léegi nag mu ñëw ci i'rab bi mu ne la i'rab dalay analyse ci ñu weesu nii comme exemple yu mel noonu analyse comme ni ñu ko doon gisee mu ne jalasa ahmadu amaamal muallimi loolu mooy phrase bi ñuy analyser jalasa ngay njëkk a jël mab ni mabniyun mu ne lool jëf la joo xam ne dafa weesu verbe bu ni mabniyun mooy sabidu changé masque boobu ahmadu mu ne fa'ilun marfu'un bi dammati moom sujet la boo xamante ne ni dañ koo rafaa dañ koo maas masque lonk ahmadu amaama fii man mansuubun bil fathati amaama moom maf'ulun fiihi la waxoon nañ la ne maf'ulun fiihi définition ismun mansubun tur la boo xam ne fatxa lañ koy maase kon amaama mu ne maf'ulun fiihi mooy maf'ulun fiihi la mansubun boo xam ne dañ koo nasab bil fatxati fatxa lañ ko maase wa huwa tamam mudaafun mudaaf kon liñ gisoon gisoon nañu ko al muallimi mu ne mudaafun ilayhi majrurun bil kasrati moom mudaafun ilayhi la annexion la li tax mu nekk annexion mooy amaa moom mudaaf ilayhi la comme ni ñu ko gise woon jarul ñu ciy ñëwaat loolu mooy phrase bu njëkk bi bi ci tegu mooy xaraja faridun ba'da subhi xaraja bu njëkk bi phrase jala sa toog na ahmadu ahmad amaamal muallimi ci kanamu jàngalekat bu góor bi beneen phrase bi xaraja génn na faridun farid tur la ba'da ginnaaw as subhi ginnaaw fajar ginnaaw suba mu ne xaraja fi'lu maadin mabniyun xaraja moom tur la boo xaman loo euh, action la mooy jëf la joo xam ne maadin dafa weesu mabniyun moom jaboobu fatxa boobu ñu commence du changer faridun mu ne far marfu'un bi dammati fa'ilun sujet la marfu'un bi dammati boo xam ne dañ koo rafaa ci maske lonk faridun baada maf'ulun fiihi mansubun bil fatxati moom it maf'ulun bi fiihi la dañ koo maas fatxa mooy ba da da wa huwa tamam mudaafun la as-subhi mu ne mudaafun ilayhi majruurun bil kasrati moom mudaaf ilayhi la boo xam ne dañ koo maas ci suuf beneen phrase bi mujj dhahab naa maahu dem nañ ànd ak moom mu ne dhahab dhahab ngay jël fi'lu Ah. fi'lun maadin mabni moom fi'lun maadin la boo xam ne moom it fin bi du changer naa fa'ilun damirun mabniyun moom it naa boobu noonu ñu commencé du changer moom sujet la damir mabni gisoon nañ damir yi maahu maf'ulun fiihi la ndax maa maa bi la maf'ulun fiihi mansuubun bil fathati maa wa huwa mudaaf te moom mudaaf la huu haa boobu huu boobu mudaafun ilayhi moom it damir la mabniyun léegi nag fin bi muy exercice yi mu ne bayyin tamarin bayyinil maf'ula fiihi thumma dubut harakata ma lawnuhu ahmaru bayyin leeralal al maf'ula fiihi mooy maf'ulan fiihi bi summa ginnaaw gi udubut ma xarakata ma ahmar après nga maas li nga xam ne couleur bi dafa rouge bu njëkk bi yazbaxul muslimuuna kàbb après Chine ñëw Chine boo xam ne dañ ko xëcc chiin boo xam ne dafa xëccu yow yaay xool nag nga koy maase yasbaxu day rendi almuslimuuna jullit ñi kap après chiin bi nga xam ne alif mooy xëcc chiin bi yow yaay xool nan ngay maase chiin boobu am kuy baa baa après daal bi ñëw da boobu tamit yaa koy maase baa mooy après salaa après taa bi ñëw mooy julli taa boobu yaa koy maas al après daa bi ñëw daa boobu tamit yaa koy maas yaa ah, xool noo koy maase mooy jullit ñi dañuy rendi benn kuy ginnaaw julli iid gi korite wala tabaski beneen bi hal sumta shah hal sumta ndax woor nga shah après raa ñëw mooy raa bi yaa koy maas mooy weeru ramadaana ramadaan loolu mooy ndax woor woor nga weeru koor loolu laaj la loolu tamit raa boobu yaa xool nga koy maase beneen bi zahaba muhamma après daal ñëw muhamma zahaba dem na muhamma daal ñëw daa boobu yaay xool ni nga koy maa sama muhammad ma ma ak ayn a bi ñëw ma ayn bi ñëw ayn bi yaay xool noo koy maase ànd ak axiihi mooy mbokkam wala frère am ilal madrasa ta ñëw après sa boobu tabi yaay xool noo koy maase jëm ci école ba sabaa après xa xaa bi ñëw am xaa bi dafa am lu koy xëcc benn rëdd bu koy xëcc yaay xool noo koy maas mooy Muhammad dem na ak frère am jëm école ba suba ci suba gi beneen phrase bi tajlisu day toog toog na Zaynabu Zaynab mooy mooy Seynabu ci wolof ta ta après taa bi ñëw taa bi yaay xool noo koy maase mooy ci suuf ashajara après taa bi ñëw ci shajara taa bi topp ci rab yi yow tamit yaa koy maam mooy Zeynab dafa toog ci suufu garab gi beneen phrase ki exercice mu ne da fil makaanil xaali maf'ulan fiihi tegal utal tegal ci fi nga xamante ni dafa dafa am ay point yi nga xam ne dara nekku fa bërëb bi nga dara fa nekku fa def fa benn maf'ulun fiihi moo xam zarfu zaman wala zarfu makaan ni ñu ko gis dem na bu ila suuqi zaaba dem na ashaabu jeune bi ila suuqi ci marché bi léegi foofu après suuq yow yaay xool lan ban zarfu zamaan ban tour nga fay def bu nekk zarfu zamaan mooy maf'ulun fiihi wala zarfu makaan du obligé wul mu nekk zarfu zamaan rek wala makaan yow yaay xool laal maf'ulun fiihi saafar naa tukki nañu après mu bàyyi place foofu tamit yaay xool looy def après saafar naa mooy tukki nañu nga def foofu maf'ulun fii beneen exercice rakkib jumlatan bil kalimatil atiya construire defaral benn phrase ci baat yii di ñëw mooy ne baat yi dañ koo jaxase ci yoon benn phrase la yow yaay xool nan nga leen di boolewaat as-sijnu mooy kaso ni mooy ñaari góor yuusufu mooy yuusuf alayhi salaam ak mooy avec daxala dugg na fii ci biir mooy assijnu kaso lay rajulayni ñaari góor yuusufu yuusuf alayhi salaam maa ak daxala dugg na fii mooy ci biir léegi yow yaay tëggaat loolu def ko ni nga xamante ni ndax moo yooyu dañ leen a jaxase te benn phrase la yaa koy def dernier exercice mu ne law nu lawnuhu ahmar analyser li nga xamante ne ni couleuram dafa nekk en rouge waqaftu taxaw naa indal baa bi indal baa bi moo nekk en rouge léegi yow yaa koy lool ngay analyser waqaftu doo ko laal doo ko analyser indal baa bi moom ngay analyser insha allahu taala kon indal baa bi mooy waqaftu taxaw naa indal baa bi fa ca fa buntu ba fu nekk taxaw naa fa buntu ba ca bun fa buntu ba laa taxaw indal baa bi ngay analyser xam naa kon ñu yemani noonu pour tey